buntu ba jeex na xadis bii moom dañoo gisoon sax xadis bu mel nii waaye alhimaamu daal dina kaa xadi kon mooy lan mu ne la mu ne la déglu nag nga nekk kaw xamante ne nii dangaa déglu muy hadis 1464 mu ne wa an Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada an yarkuda wada'a yadahu al-yumna wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma qini adhabaka yawma tub'athu 'ibadak rawahu at-Tirmidhi rahimahullah wa qala hadithun hasan rawa rawahu abu dawud rahimahu allahu taala min riwayati hafsata radiyallahu anha wa fiihi annahu kaana yaquluhu salaasa marrat kon nii la ko al imaamu al haafidu daal di hende eh, mu ne waan Xudayfata mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Xudayfa radiyallahu anhu Xudayfa <laughs> ibn al-Yamaan di doomu yaman waaw ñoom ñaar la ñoom abu <laughs> ba ñuy dem badar ne leen hée yéen ñaar ñii gisuñu lu dul ne da di dem ngir jàppale ji muhammad laa wax salaam ay na ko waaw mais eh, Quraysh te ngeen ñoo bay gaa yi danoo bu ngeen bàyyi yéen sûrement lool ngeen nar a def eh, mu ne gaa yi nag ne ko léegi da ngeen di waat jël pacte ci yàlla ne du ngeen jàppale Muhammad ci suñu kaw saa saa ñoom ñu ne waaw gaa yi ñoo bu jëlin libéré leen léegi ñu dem daje yonent saa salaam nag muy waajal xare Badar bi mu ne mu ne yonent saa salaam mu ne daje nañu Abu Jahl ñoom Quraysh jàpp nañ ñu léegi lii lañ ñu wax mais yonent saa salaam loolu dara fii ñun dañuy ànd ak yow yonent saa salaam ne déet comme que loolu ngeen leen waxoon moom <laughs> bàyyi leen <laughs> yéen man ngeen a dem ngeen toog ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu ci seen kaw waaw comme quoi ñun moom ay trahir man suñu parole lañ guddee bëccëg sans teg ci sera wal iyaadu billah <laughs> xam nga loolu saa sa ne ah ay yéeféer lu ñu rek ay dañ ñoo soxla non ñun moom loolu la ñuy xalaate <laughs> ñun moom. on est derrière quoi kon wa an Hudhayfata muy jële sayna Hudhayfa radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na iza araada bu ma bëgg an yar ko da daal di tëdd daal di nelaw wada'a yadahu al-yumna da doon jël loxoom dajooram bi daal di koy teg tahta xaddihi ci suufu lexam bi ah yeneen saa sam bari na loolu doon tëdd mooy buy tëdd day jël loxo euh, ndejoor bi daal di koy def comme njege noo teg ko ci suufu lef bi voilà summa yaqulu ginnaaw gi nag mu teg ci di wax naan di wax kàddu yi nga xamante ne nii am naa solo Allahu akbar ah mu naan allahumma esa borom xinii yal nag ma segal yal nag ma muccal adabaka yal nag ma segal adabaka sa mbugal mi yow ma bés tab ngay dekkal tama euh, tubaasu ibaadak bés ba nga xamante ne nii tabaasu yawma tabaasu ibaadak bés ba ngay dajale sa jaam yi di leen pang yal na nga ci yal na nga musal ci mbugal moomee rawaahu mu ne solo na ko at-Tirmidhi yu daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibnu Zawrida at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala bi mu ko soloowee moom al imaam Abu Isa nee na lii de xadiisun xadiis la boo xamante ne nii nee na eh, xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la ñii nag am na benn fa benn entre parenthèse bu ndaw buñ def ñi def eh, version bi ma yor ci Riyaad bi ne boole ci saxiix boole ci ab saxiix mu ne waaye wa rawaahu soloona ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud rahimahullah waaye moom jëlewu ko ci Xudayfa waaye min riwaayati Hafsa mu jële ko ci riwaaya sayyidatuna Hafsa di soxnaa yeneen saa salaam bint Umar radiyallahu anil jamii mais foofu dane wa fiihi foofu nag sayyidatu Hafsa radiyallahu anha dane yeneen saa salaam doon annahu kaana yaqulu da doon wax kàddu yi salaasa marratin Ah, ñett yoon la ko doon wax léegi kon nañu xoolal imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah toom doonga soloo hadis yi jële ko ci Hudayfa sayyidina Hudayfa ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal di woon na solo benn bërëb kefe la ko indi woon Musnadul Ansar hadis Hudayfa ibn al-Yaman an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al imaamu abwaabu da'awaati rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun minhu mu ne haddathana ibnu abi umar mooy al-adaniyu mooy muhammad ibnu yahya ibnu abi umar al-adaniyu al-haafidu dëkkoon makkatal mukarrama di makka ni al-makkiyu rahmatullahi alayhi waaye adan la cosaanoo woon rahimahullahu ta'ala génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana sufyaanu makka la dëkkoon kon sufyaan di kat la ibnu uyayna sëriñu waa Makka muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad xaritu imaamu Malik gari àddina rahmatullah alayhi an Abdul Malik ibn Umayr mu jële kuñ al-Qurashi al-Lakhmi al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina la 33 génn àddina li nga xamante ne mooy la 136 gis nga moom ni mu gudde fan <laughs> hein l'an 33 jamonoy Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahman ci la gane àddina génn àddina 136 waaw mooy 103 ans la juddu la la dundu moom Abdul Malik ibn Umayr nekkoon siqatun fasih boroom xam-xam boo xam ne bon comme que nag dafa mage mujj gi taghayyara hifzu mokkal gam amoon bi muy gën a nekk ndaw xaw na xaw na soppeeku te lool mooy li normal rahim ndax gutuma an Rib'i ibn Hirash Rib'i wa bopp an Rib'i ibn Hirash gis nañ ko fan we Abu Maryama moom muxadram la woon Rib'i mooy moom fekke na jamono yonent bi alayhi salaam mais ma su koo gis voilà oh. la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw ah, moom la doon al-Ijli yi doon wax naan bokkoon na ci ñi gën ñi ci nit ñi masulaw qat waaw imaamu Dhahabi ne qaanitun lillahi hujjatun qaanitun lillahi lam yakzib qat waaw moom rek lay la delluwaakoon ci borom bi masula expliqué mooy masula wax lu amul Allahu akbar Ribéry na Hiraash al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala moom nag am nañu ne lan sans génn àddina am nañu wax quatre-vingt-deux am na yeneen wax wallahu ta'ala a'lam kon muxadram wala mooy ñi nga xam ne ñoom yeneen saa sax ba muy dund ñu ngi fi ñenn ñi sax gëm nañ ko jamono jooju mais masuñu koo gis ñooñu duñu saxaaba mais taabi'i saxaaba yi ñoo ci a kawe an Hudayfata ibn al-Yaman mu jële ko Hudayfata al-Yaman al-Yaman nag ñenn jël ne Hisl du ñenn Husayl Abu Abdillah rahimahullah génn àddina l'an 36 mooy njaal beenu xilaafu Seydina Ali la génn àddina voilà voilà radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, dëkkoon fële ca Madain <laughs> sëy naa gisoon nañ fi xadiisam bi nga xam ne ci la Dihqaan le chef de quartier bi mu ko laajee ndab mu koy indil ndab loo xam ne defal ko ci ndox ci ci ci ci xaalis ci or mu jël ko rek daal di koy xaañ kay gars yi ah mu ne parce que du la première fois man ne ko saa sax dañuy tere ñuy utiliser ndabu or ak xaalis mu ñëw di ma ko jox voilà am na ñoo xam ne moom booy jàng boo leen di wax waxu yooyu saasam duñ la faale nii ngay def ak ñoom mooy dangay jël toj seen bopp yi mu jeex voilà <laughs> bu ko defee dinañ comprendre <laughs> mais yàgg naa ko ne yeneen saasam dañuy tere ñuy utiliser ndoxu kii euh, ndabu xaalis ak or ma ñëw di ko laaj ndox mu ñëwaat bi ma ko jox loolu mooy maa tay lu ma neex laay def mu jël ko ko neewu ko du ma jël da koo téye ba mu kii mu ne ko rë <laughs> mbooloo mi yëpp di gis te moo doon chef de quartier bi kat bi la xoj bopp bi tël voilà mu jeex tàkk comme que dañuy fond wala saa yi ñoom dañ mu ne woon suñu fii moom dina bari ñoo wax waxuma seen bopp yi la ñuy toj mais ci tendre par carte leen la ñuy dëkk walla comme comme saa bi ne yahud bi ne yahudi bi di woo yeneen saa sallam ne ko Muhammad rek yahudi bi daal di koy kii saxaaba bi daal di koy sakk kay mais yow ji ne mais lu tax nga may yeneen saa sax ne mais lu tax nga koy kii mu nekk waaye yow dégg nga wax waaye man Mouya Mouhamad waaye <laughs> kooku mu newoon ci mbeddu Ndakaaru yi kooku de dina dóor ba loxo yi di metti <laughs> te ñamuy dóor moom moo mayul mooy borom kaala ya wal iyaadu <laughs> wal iyaadu billah yéen ñi nekk mu ñuy wax seen maam yeeg seen baay waaw. Eh, eh, ah di di màggal ash-shaykhu ay kii bi waaw nit yàlla bu mag nangam bi te bu ñu wax yeneen saa saa Muhammad waaye yow xoolal dëgg différence boobu <laughs> boobu te en général bi jur julli sax ci moom yow di moo <laughs> waaye koo sakk moom waaye moom yeneen saa saa ne waa saa boobu mu ne waaye xanaa déggoo wax <laughs> moo ko noonu dalay korpeñ laa wax kon Seydina Xudayfa toj boppu Dihqaan kon nag moo moo Seydina Xudayfa radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya radiyallahu anhuma parce que al-Yaman mooy baayam Xisl wala Xusayl nga xam ne keroog Uhud lañ ko faat radiyallahu ta'ala anhu jullit ñi nag ñoo ko faat waxoon nañ la ko waaw moom dañ ko jaawale woon quoi parce que comme que bokkul woon ci ñu ñëwoon di xare fi daa bàyyi bi ci bëccëg mu ne mu ne wax benn mbokkam ansaar mais ñuy def fii li ñu defe dara desuñ ñun de toute façon léegi mu faatu nañ dem amaana yàlla wërsëgal ñu ci xare bi ñu am shahada ñu dem fekk retournement de la situation bi am jullit ñi bi pëccëxoo bi amee ñëw di ko wut si ñu rey ko nga xàmmewul pour ñoom ci yéefari la ko pour ay faat taxaw naan leen sama bàyyi sama bàyyi gaa yi ko ñu faat ko ñu pare après da xare bi jeexee yeneen saa saa ne da koy jox indemnisation mu nekk yeneen saa saa noonu loolu yeneen saa salaam gina gin koo ginati koo fonk kon Seydina Hudayfa mu ne anna Nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana idhaa araada an yanaama wada'a yadahu tahta ra'sihi da doon jël loxoom teg ko ci suufu boppam summa qaala ginnaaw gi mu ne allahumma ay saa borom qiñi yal nag ma mustil azaabaka sa mbugal yawma tajma'u aw tab'asu ibaadak nii la ñëwee ci sunanu Tirmidhi bés bi nga xam ne ci ngay dajale wala ci ngay pànge sa jaam yi mu ne haadaa hadiisun hasanun sahiih xam naa lii moo tax ñi <laughs> ci Riyadou Salihine bi ma yor gars yi def ci at xam naa ñoom sûrement version bi ñu yor ci euh, at-Tirmidhi euh, non Riyadou Salihine dafa mel ni Sahih bi ñëw ci léegi nag comme que gis nañ ne Riyadu ci ci kii bi am na ci nu mu tudd euh, Sunanu yi xam naa looloo tax ñu def ko noonu at parenthèse bu ndaw alhamdulilah mais imaamu Tirmidhi noonu la ko ne xam nga xadiis su mel nii bala ñëw ci côté bu Hafsa bi radiyallahu anha mooy euh, euh, mooy bu doon gisoon nañ ko xadiis 817 bi mu nee waan mooy kitaabu aadaabi mi wal irtijaa wa an Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu kaana kaana qaala annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha akhadha madja'ahu min al-layl wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma bismika amuutu wa ahyaa wa idha istayqadha qaala alhamdulillahi alladhi ahyaanaa ba'da maa maatanaa wa ilayhi an-nushuur xam moom la gis fan yi gis nañ ko fan yi mais sauf que indiwul woon côté bi ci kaw que ne leen saa sàmm bu ñëwoon bay tëdd da doon jël loxoom ah daal di koy teg ci suufu la xam. après mu wax loolu mooy allahumma bismika amut waaye boobu wa ahya gis nañu ak sayna Abu Zar la la an-Nawawi boole woon keroog mais biñ koy njëkk a gis moom kese la tuddoon sayna Xudayfa te waxoon nañ da doon teg loxoom ci suufu le xam comme fii kaana nekkoon na iza araada an yarquda bu naroon a bëgg dem nelaw yi tëdd nelaw da doon jël loxoom ba tëdd day jël loxoom al yumna bu ndejoor bi nag parce que shiqqahu ayman mooy wàllu ndejoor loxo ndeyjooram lay teg ci suufu lexam summa yaqulu ginnaaw gi mu ne allahumma ee eh saa boroom xini yal nag ma fegal azaabaka sa mbugal yow ma tajma tu tajma'u yow ma tajma'u aw tabasu ibadak voilà bis ba nga xamante ne ci ngay dajale wala daal di dekkil sa jaam yi léegi nag ñu gis kata bi nga xam ne moom la ne sayyidina sayyidatu Hafsa sayyidatu Hafsa binti Umar radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu ne war a waaw Abu Dawud al-imam Abu Dawud rahimahullah solo na hadis bi min riwayati Hafsa te jële ko nag ci loo xam ne ci sayyidatuna Hafsa binti Umar radiyallahu anhuma moom ci la ko jële wa fiihi foofu nag annahu kaana yaqulu thalatha mara mooy wax ji da ko doon yaquluhu da ko doon ñetti yoon léegi xadis eh, boobu kan moo ko solo ñu ne la al imaamu Abu Dawud ak sëriñam bi nga xam ne mooy bu gën a mag mooy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ci ñetti bërëb Musnadu Nisaa xadisu Hafsa ummul mu'minin voilà foofu la ko indi xadisu Hafsa di nday julli ñi léegi mu ne awwalu kitaabi foofu la ko imaam Abu kii Ahmad indi ne kanta al imaamu abu dawud awwalu kitab al adab abwabu an-nawm babu ma yaqulu inda an-nawm mu ne hadathana musa ibn isma'il mu ne nettali suñu sëriñ di Muusaa ibn Ismaa'iil al-Minqari wa mawlaahum Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri sëriñ la woon tamit Imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala génn àdduna la 223 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abaan mu ne ki nettali mooy Abaan di Abaan ibn Yaziid al-Attaar Abu Yaziid al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy la cent soixante à peu près rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Aasim mu ne ki ñu nettal mooy Aasim di Aasim ibn Bahdala ah, mooy ibn Abi Najud <laughs> Abu Bakr ah borom jàngalekatu alquran bokk ci jàngkatu alquran yu mag yi al ah, nga xam ne Serigne la woon ci Sufyan voilà moom mii wax Sufyan at-Thawri voilà Kufi la. rahimahullah ne ko yow de cent vingt-huit ah Sufyaan dafa ne woon taalibe bi mu nee gone après nag moom bi mu nekkee mag noonu après côté hadis nag te boobu xam borom xam-xamu hadis la mais alxuraan dañ ko gënoon a xamee njàngat yi xiraat yi naan ko atay naaka sira euh, atay tanaa siraaran wa atay naaka ko yow de bu dikkal ñu lay jàngal mooy ndaw nga woon ñun nag ñu nekk mag di la dikkal ngir nga jële ci yow it xam-xam di nga am loolu mooy li nga xam ne mooy al ilmu al ilmu rahimun bayna ahli moom daa nekk loo xamante ne nii mooy eh, cordon ombilical la moom xam-xam diggante ñu ko am pas di tojante bopp bi iñaananteeg walaa parce que du gis nga ne yaa ko jàngal waaye léegi man ngaa am na lu la mën a jàngal ginnaaw gi nga ñëw di ko iñaane bañ faa dem waaw waaw yàlla xañ la ko rek voilà <laughs> moom Aasim ibn Bahdala rahimahullah génn àddina cent vingt-huit rahmatullah alayhi an Ma'bad ibn mu jële ko ñu naan Ma'bad ibn Khalid al-Jadali al-Qaysi Abul Qasim al-Kufi al-Qas rahimahullahu ta'ala génn àddina la 118 rahmatullahi alayhi ñii ñëpp ay ponkal lañu hadis bu wér la Musa ibn Ismaïl kenn du ko laaj imaamul imaamul Bukhari sahih bi du jeex naan haddathana Musa ibn Ismaïl al-Hafiz at-Tabuzaki al-Minqari kooku moom taxul ñuy laaj Aban ibn Yazid thiqatun voilà ku wóor am na ay yenn yoo xam ne moom la wéeta lahu afrad xaasim nii kenn du laaj ay mbiram voilà moom lañ la <laughs> wax hein hein nga xam ne ay xadiisam ñu ngi ci saxiixay ni waaw waaw allahu akbar moo la imaam mu ne xujjatun fi al-qiraa'a wa xadiisuhu fi as-saxiixayn maqrun mu ne ay xadiisam mu am luñ koy parce que bu dee côté xadis ni mu nekk xujja ci côté jàng yi melul ci côté xadis dañuy am lu ñu koy tofaleel voilà kon Ma'bad ibn Khalid kanta moom Ma'bad ibn Khalid al-Jadali thiqatun la wax ku dëgëra ngoog jaabukatu yàlla an sawa in moo ko jële ci sawa di sawa al-Khuzai Abu Mughith ah al-Khuzai moom nii saxaaba woon kii la woon nu mu euh, nu mu tudd euh, du saxaaba mais ku mage la woon ci taabi'i yi nekk maqbul koo xamante ne xadiisam day am ku koy topp te xadiis bi gis nañ xadiis Seydina Xudayfa radiyallahu anhu bi romb sàng kon an Xafsata moo ko jëlee ci sayyidatu Xafsa moom sawa euh, sawa <laughs> waaw sawa al-Xuzaa'i Abu Mughis <laughs> kañ la gane àddina kañ la gën loolu dal di koy gis ah. Ah, mu ne imaamu taq borom taqribu tahdib mu ne imaam ibnu Xuzayma ah, daal ah, daal dinay ci tahdibu tahdib la ko doon wax hadisan mu jële ko sayyidatu Aisha moom sawaami radiyallahu anha fii nag ci sayyidatu Hafsa te bon sayyidatu Hafsa moo njëkk a génn am na sayyidatu Aisha bu yàgg sayyidatu Hafsa Hafsa bon 41 la 41 moom dañu wute kañ la génnaat na 41 45 loolu lépp ay wax la kanta ku ne moom vingt sept cent vingt sept loolu moom def def la la voilà loolu moom def def la la hmm? mu ngi noonu léegi sayyidatu Hafsa euh, nekkoon soxnaay kële Xunays ibn Xudaafa bi moo ko Abdallah ibn Xudaafa yeneen saa sam denc ko ci ñetteelu at bi radiyallahu anha wa ardaaha Ah, mu ne kon an Hafsata zawji nabi di soxna yeneen sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma qini 'adhabaka yawma tab'athu 'ibadaka 'ibadaka thalatha marrat gis nga fii moom waxul tajma'u aw dana rek tab'athu borom bi yal nag ma yow borom bi yal nag ma muccal fegal ma sa mbugal bés bi ngay dekkil sa jaam yi ñeena na ñetti yoon lii la doon wax ne ci riwaaya imaam Abu Dawud mu jëlal sayyidatu Hafsa boobu dana ñetti yoon la ko doon wax kon ñaan bi loolu wér na kon bu ko nit kiy jàng na ko jàng ñetti yoon allahumma gis nga bii moom compliqué wul bu simple la qini yow yawma tab'athu badaka borom bi yàlla ma muccal sa mbugal bés bi ngay dajale di dekkil sa jaam yi allah allah waaw loolu lu hama am solo la ah hadis bu mel nii e, Ibn Mas'ud di daal dina koy indi ah waaw moo la al-imam al-Munziri mu ne hadis bi wa akhrajahu an-Nasa'i aydan min hadis al-Musayyib ibn Rafi' an Hafsa mukhtasara ah, fi wad' al-kaff khassa mu ne imaam an-Nasaa'i soloo na ko tamit ci xadiisu al-Musayyib ibn Raafi' al-Musayyab ibn Raafi' mu jëloon sayyidatu Hafsa radiyallahu anha loo xam dañ koo tënk rawatina ci côté bi nga xam ne mooy teg tënkam bi mu doon teg ci suufu la xam. wa akhrajahu an-Nasaa'i aydan min hadiis Abi Ishaaq as-Sabi'i an Abi Ubayda wa huwa ibn Abdillah ibn Mas'ud wa rajulun aakhar an al-Baraa ibn Aazib waaw mu ne naka noonu al imaam an-Nasaa'i soloo na ko. feneen boo xam ne ci yoonu Abu Ishaq as-Sabi'i eh, moom mu jëla ko ci Abi Ubayda di doomu Abdullah ibn Mas'ud ak beneen waay ñu jëla ko ci al-Bara ibn mu ne foofu ka kaddu ba mu indi mooy yawma tajma'u ibadak too gis nañ ko ci riwaaya Imam Tirmidhi bi mooy awla def ah wala mu ne tamit soloo na ko ba léegi Imam An-Nasa'i min hadith Abi Ubayda Abi Ubayda jëla ko ci baayam waaye Abu Ubayda mii moom moom eh, la boroom xam-xam yi naan déggawul ci baayam rahimahullah euh, euh, euh, wa lafduhu yawma tajma'u ibaadaka wa huwa munqati' Abu Ubayda ibn Abdillah ibn Mas'ud lam yasma' min abiihi na Abu Ubayda doomu Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ah, moom daal di dégg ci baayam léegi kon ginnaaw taxriij bi nii hadis bi. moo yeneen saa salaam moom la imaam fije lii mooy suñu dernier hadis ci buntu bi di euh, li nga xam ne ak tamit ci téere bi ah kitaabul azkar téere bi ñaan yi si kar yi bokk si yi parce que après ñaan yiy dugg kitaabul daawaat mooy ñëw kitaabul azkar chapitre bu mujj bi deux cent quarante neuf baabu maa yaqulu huwa inda naw li jaam bi wax buy nelaw imaam tëje ko bu hadis sayna Xudayfa bi yeneen saa salaam di ñu ci xamal li nga xamante ne lenn moom loo xam ne Seydina Xudayfa yeneen saa salaam baaxoo na di ko def ci wàllu façon ni mu doon tëddee ci wàllu jëf day jël tenq loxo ndejooram teg ko ci lexu ndejooram tëdd waaw après daal di wax ñaan bi allahumma qini azabak yawma tabasu ibadak Abdullah mu ñuy won wàcc yonent bi saa saa mi nga xam ne noonu la nekkoon jàmm moom mi nga xam ne borom bi assuré na ko que ne mbugal du ko laal jamais nan lañuy mucc ci mbugal lu dul jaar ci tànk liñ mu fi newoon teewul muy ñaan borom bi daal di koy mbugal ci musal ci mbugalum bés bi nga xamante ne ci lay dekkil jaam bi Allahu akbar te gis nañ le fait que mu tànn ndejoor buy tëdd gisoon nañ sayyidatu Aisha nee na kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu at-tayammunu doon na ko yéem doon na sopp lool di ndejoor ci léppam ci bu doon peñaw bu doon njàpp ci laabam ak ci mbiram lépp waaw waaye mu tekki di ñaan ñaan yii allahu akbar allah di wane ne moom alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy nit ki daa war a xam ne jaam la waaw toroxlu ci sa boroom waaw xamante ne ne di ñu wanaale tamit que ni ah pexem yàlla laa ya'manu makra allahi illa al qawmul xaasirun comme ni ko boroom bi wax pexem yàlla kenn du ci am kóolute lu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ku tus ñooy ñi bu dee yeneen saa salaamay ñaan borom bi mu muccal ko ci mbugalam waa ñun ñi nga xamante ne nii daanaka suñu nooy yépp ñu ngi def lu tax yà- loo xamante ne lu waroon a waral yàlla mbugal na ñun nan lañ war a def waaw nan lañ war a def kon nit bi nga nekk foo xamante da ko doon dëkke la wax kaana iza araada nit di nga am ak kóolute ba jàpp ne yow moom façon moom yow tee sauve yow tee sauve am yow tee yow moom sauve wu ba xanaa kay ñi ci des déedéet waaw wala ya'manu makra illa al qawmul xaasirun bu ñu borom bi boole ci xaasiruna yi amin kon ñaan gi ñaan la ko am solo allahumma gis nga lim simple ci diversité l'islam am na ñaan yoo xam ne waxoon naa sayyidna al bara amaana xaw na gudd mais yii xanaa war nga cee man benn waxoon naa la yu mel nii taf ko sa kaw la wala loo xam ne sa téere boobu na koy teg saa wala sa livre Hisnul Muslim citadelle des musulmans saa boo ñëwee bala nga tëdd nga taal xool jàng ko tëdd moo gën di lire roman ak ñoom daal di koy nelawe waaw kon ay yaa wala yor sa téléphone di seetaan say film ba nelaw wala di seetaan match bu yëga di maan ah ba xaram ñu fekk la téléphone baa nga tegu fële di wax yow ngay xaram yow noonu boo deewee noonu nag ayaazu billah ana yi la sa yonent waxoon alayhi salaatu wassalaam te allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha te nga xam ne borom bi mooy téye li nga xam ne mooy bakkan yi jamono ji nga xamante ne ca la koy cay euh, euh, euh, nelaw ah waaw jamono ya ngay nelaw borom bi moo naan ciix téye sa bakkan waaw gisoon nañ ah bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uha in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin xam nga ne moos borom bi ni mu waxtoo é eh, borom bi ci yow de sa tur laay tege sama ndigg te ci yow laa ko yëkkatee bu dee da téye sama bakkan nag bu dee maa ngi nelaw delloo waatoo ma sama sensibilité sama bakkan nga téye yal na nga ko yërëm bu dee nag da nga yoor mayaat ko mu dundaat yal na nga ko wattu ni ngay wattoo sa jaam yu sell yi xam nga ne wattoowul jaam yu sell yeeg seetaan ay film yëga di maan ba nelaw waaw te yub'athul mar'u ala ma mata alayhi yonent waaye saa saam waxoon na ne nit ki dañ koy dekkil ci kaw ni mu faatoo waaw moo tax inna xayaati wa mamaati bali am solo samag dund ak samag dee waaye li may dundee ni may deewe loolu lépp borom bi la ñeel waaye dinaa fexe ni mu bëggee ma faatoo noonu wala ma dunde noonu en tout cas góor ci góorgóorlu ngir teg ci tënk ci sama bopp lu mu dogal ci man bu ko defee ah ci ngëneelam kese ci loolu mën na tax mu ngi yërëm ma boole na ci ñi mu gërëm moo tax yii ay ñaan la yoo xamante ne waruñu koo jënd leneen waaw waroo koo jënde leneen waaye nag loo ci wax wax yii bu sayyidnal Baraa bi la mujj mooy bi mujj booy wax bim na def leen aaxira ma taqul lu mujj li ngay wax kon nag ci kaw ni wóor yi ay yéele hamdu wal minna ci lañu jeexale kitaabul azkaar ci lañ jeexale buntu bi deux cent quarante-neuf waaye ci lañu jeexalaale kitaabul azkaar muy tombeeg yawmal arbaa mercredi vingt-cinq safar ci weeru ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar l'an mille quatre cent quarante-sept tombeeg li nga xam ne mooy le vingt août deux mille vingt cinq fii ci madinatu Villeurbanne al faransawiya waaw kon bii di ñëw insha allah ñu gis kitaabu daawaat téere bu beer téere yi nag yi ci des bareetul de mais bon euh, téere yi bareetul mais hadith yi tamit jeexagul parce que kitaabu daawaat boo ci génnee rek daanaka euh, léegi fay tàmbalee man di feetu waaye loolu sauf que di feetu boobu c'est pas pour l'instant parce que kitaabul manhi euh, manhiyaat yi boobu c'est pas al umurul manhi anha moo ci tegu am nga ñaari ñetti ñetti bunte ci tegu ñetti téere moo ci def waaye kitaabul ma umurul manhi anha non loolu kese moom daa gudd après kitaabul mansuuraat wal mulah téere bi jeex ak kitaabul istighfar kenn ñeent la voilà